بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi noonu dellu siwaat tey di àndaate yéen ci fiqul euh, ñaan gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa di jàngale tey wala nu ci soog a jot tey mooy koo xam ne musiba daa wàcc ci kawam wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mooy nun day yàlla moonu moom inna lillah naaw yàlla moonu moom nag te nangu nan ko kon lépp loo xam ne def na ko ci moomeelam dañ koy nangu wa inna ilayhi rajiun te it ci moom dong la nuy dellu nag mën na am bu dee sa doom la da laa njëkk a dellu waaye yaa cay topp mën na am su soxna mu njëkk laa dellu mën na am su mu njëkk laa dellu nga ci allahuma ajur nii fii musibati yàlla yàlla nag may yool ci sama musiba mii ma dal nga defal ma ci yool wa axlif lii ta nga wutal ma xayran min ha lu ko gën xayran min ha lu loolu boo ko waxee euh, ci ginnaaw bu musiba dalee ci sa kaw yàlla dana la wutalal lu gën musiba ma bu fekkee soxna la dana wutalal lu ko gën ku ko gën ci yow ci sa ak sa addina bu dee sa doom itam dana la wutalal koo xam ne moo ko ci yow eh, am na jëmm ju ko mas jàng ko ginnaaw boo xamee ne borom këram faatu na ah waaye xelam mi ngi koy wax naan ko yow ndax sa borom kër am na ku ko gën biir saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla dogal ba mu faatoo mu wax loola xelam nekk ci lu mel nii moom daal amut lu may yonente bi sallallahu alayhi ñëw taxaw ci buntu këram ginnaaw bu teñam jeexee di sàkku ci moom mu doon soxnaam euh, ñaan gi dañ koy ñaan su fekkee ne nit ki daa faatu bu ñuy gëmmal ba di ki koy gëmmal na wax allahumma xfir li fulaan yàlla yàlla nga jéggal diw jaar ci turam allahumma xfir euh, mu jaar ci turu ki faatu warfa yàlla nga yëkkati darajatuhu darajaam fil mahdiyin te ña nga xam ne dañ leen a gindi wax lufahu fi aqibihi yàlla na nga ko wuutu itam ci njabootam fil gaabirina ci ñi nga xam ne ñooy way jàll ya wax fir naa yàlla na nga nu jéggal wala xoo te jéggal ko ya rabbal alamin wasax lahu yàlla na ko yaatalal fi qabrihi ci bàmmeelam wa nawwir yàlla na nga leeral lahu ñee ko fii ci moom loolu ak ñaan la moom itam gu am solo boo xam ne nit ki dañ ko ko sant su fekkee ne fekkee ne kuy waaj a faatu mu toog doggale ko ba bëriyee ci boppam euh, euh, ne xaj ci kaw asamaan su koy gëmmal na wax lii lii nag ñaan la xam ne su fekkee nit ki day jullee néew euh, moom lay jàng xam ngeen ne foofu ay ñaan yu bëree bëri root na fi waaye dañuy tànn yi nga xam ni moom yu wér na allahuma xfir lahu warhamhu wa aafihi wa afu anhu allahuma xfir lahu yàlla na nga ko jéggal warhamhu yàlla na ko yërëm xam ngeen ne njéggal ak yërmaande su ko ab jaam amee rek daanaka am na lépp wa aafihi yàlla na ko jàmmal wa afu anhu ba tey yàlla ko jéggal wa akrim nuzulahu yàlla na nga teral wàccuwaayam wa wasi yàlla na nga yaatal mudxalahu tabbikaayam fii ñu ko dugal tey muy bàmmeelam yaatalal ko waxsilhu nga sang ko bil maa ci ndox wasal bi ak glace wal baradi ak taw yuuf yépp ay xeet yi ay setalu kaay la wa naqi yàlla nga ko setal min al xataaya ci ay ñaawteef kama naqayta ni ngay setale as sawbal abyad yére bu weex min a danas ci tilim waaw wa abdilhu yàlla nga ko wateel daaran kër xayran gu gën min daari ci këram gi mu ne moom muy wa ahlan ñooñ xayran ñoo xam ne ñooy gën min ahli ci ñoom wa zawjan eh, soxna wala borom kër xayran goo xam ne mooy gën min min zawjihi ci borom këram wala ci soxnaam wa ab wa adxilhul janna yàlla na ko dugal àjjana wa aidhu yàlla na ko musal min azabil qabri ci bëggalum bàmmeel wa azabil naari ak mbëggalum sawara kon yàlla na ko wateel eh, borom kër bu gën borom këram waaye bu dee soxna moom doo wax yàlla na ko wooteel soxna su ndax soxna si mën naa am mu doonaat borom soxna su borom këram fii ci fee te itam kon ñaan googu da koy jéem a mokkal ba nga xam ne bu ñuy taxawoo te am néew nga mën koo jàng te nga kaa fekke sax ñu ne la demal nga taxaw ko ñaan gi itam noonu la allahumma ighfir li hayyina na na nga jéggal sunu way dund wa mayitina ak sunu way faatu wa shahidina ak sunu way teew fii ci barab bi wa ghaibina ak sunu way faddu wa saghirina ak sunu way sunuy xale wa kabirina ak sunuy mag wa zakarina ak sunuy góor wa unsana ak sunuy jigéen allahuma yow sunu borom man ahyaytahu minna képp koo dundal ci nun wa ahyi yàlla na ko dundal ala islam wa man tawaffaytahu minna képp ko faat ci nun fa tawaffahu yàlla na ko faat ala iman ci ngëm allahuma la tahrimna yàlla boo nu xañ ajrahu tiyaabaam yi nga xam da nga koo digee ci ko taxaw sabakul julit wala tuutil la yàlla boo nu réeral baax doxoo ginnaaw yàlla mun sàmmal suñ diine ba duñu sànku ginnaaw loolu tam ak ñaan xool nooy def ngir mokkal ko wala nga ne allahumma yow sunu boroom diw doomi diw mii day fii vimmatika nekk na ci sa kóllëre tey wa xabli jiwaarika ak buumu sa kóllëre faqihi yàlla nga ko fegal min fitnatil qabri fitnay bàmmeel wa azabi naar ak mbugalum sawara wante yow ahlul wafaay yow yaay yelloo ak matal kullere wal xaqe ak dëgg faxfir lahu yàlla na ko jéggal warxamhu tan yàlla na ko yërëm innaka antal gafuur yow yaay jéggale kër bi waaye arrahim yaay eh, yërëme ji wala itam nga jàng ñaan gi allahuma abduka yàlla sab jaama ngoog wabnu amatika sa doomi jibéere ngoog ixtaaja ila rahmatik aajowoo lool sa yërmande wa anta ganiyun an adabihi yow ku doylu nga walis ak in kaana muhsinan bu fekkee ne daf fa zid doolil fi xasanaati ci ay rafet rafetal wa in kaana musian bu fekkee daf daan ñaawal fa tajaawaz anhu yàlla ko yàlla na ko jéggal moo jëm ci wàllu eh, jullee néew waaye nag léeg-léeg kii jullee mu nekk xale suba lañ ca war a jàng incha allahu taala sama bind lay doon bu ëllëgee ñaan yàlla suñu borom dafa ñu tawfiq Yeah. الجميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق